naan jaamam bi nga xam ne walla mbooy sa nga xam ne da ko doon sottil muy jàpp far am ko doon sottil dal ci bopp bi mu tax waaye moom itam daa xamoon mu gis ah sangam bi de moom <coughs> mer na mu fàttali ko aaya bi mu ne ko wal kaazimiina al-ghayz ah borom bi de tagg na de ñi nga xam ne ñooy wan na seen mer mu ne ko kazamtu ghayzi kon de daal dinaay wan na sama mer mu ne wala afiina anin naas teg na ci wala afiina anin naas mu ne anka jéggal naa la mu ko waaye borom bi da kee teg wallahu yuhibbul muhsinin borom bi mu ne ko idhab wa anta hur waaw demal jéggal naa la waaw mooy moo tax ñooñu lal ku ci nekk kiñ ne moom moom daloon xoolal ni mu mel ni ko borom bi wallahi xoolal rek ni ko borom bi yëkkatee bayna al-ibaad waaw wa maa zulima abdun mazlima fa sabara alayha illa zaadaha allahu izza bu la nit tooñee nga jekk ko jéggal ko nga muñ te yàlla tax jéggal ko lu dul yàlla dalay yokk ak teraanga da teddaange waaw moom lañ la doon wax ci wàllu nguur bi ak képp koo xam ne daa am loo jiite lé bari na dangaa war a bari di jéggale di jéllale gis nañ yonent bi alayhi salaam ñaata yoon la ko jufaatul arab kaw kaw yi nga xam ne xamuñu woon teggin du nit mais ñenn ñi ak ñi nga xamante ne nii ñoom eh, yenn eh, maamu xawaari yéeg yooyu def loo xamante ne nii ku ci nekk mérité woon nga daanaka ñu faatu yonent bi alayhi salaam ne bu leen leen def daa jéggal leen waaw wasbir wa ma sabruka illa waaw kon nag boo muñee ci tooñ buñ la tooñ ñépp xam ne tooñ nañ la nga jéggale lu dul ne borom bi dalay yokk ak yëkkatiku waaw tooñ nañ la lu ne nga jekku man a fayu ñoo xamante ne ni jàpp nañ la yàqal nañ la lu bari sa alal sa commerce sa activité lépp lañ yàq parce que ah ñoom la borom bi joxoon caaya di jamono yooyu waaw mooy gaa yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ nee ci nguur yi mel ni ñoom dañoo fàtte seen démb que ne ñoom démb ñu ngi woon opposition te nag lu metti doon nañ leen fa dal waaw waaw nit ñi yërëm leen lañ leen doon teg ci lu dul noonu tax gaa yi jàppale leen ba ñu yéegee nga ne xanaa tey du ñii <laughs> ma góor Guinée bi wax keroog temps yële <laughs> <laughs> benn paa bu ma dagee fii fii ci Lyon <laughs> benn mbokk Guinée Conakry <laughs> ñu julli ci jàkka ji mosquée de Saint-Cyr Lyon neuvième ñuy génn mu aborder ma ne ma ah, Sénégal waaw ñuy waxtaan waaw ñuy wax suñu réew yi daal ñun suñu réew yu xamul moom comprendre di joxe misaalu seen bopp Guinée naan ki ki nga xam ne moom la fa gaa yi jëlee militaires yi jële ko moom nit ñi dañ koo jàppale woon ndax président yi fa njëkkoon a nekk temps yooyu yëpp mu nga fa woon ñu sonal ko di ko tëj di ko def lu ne mu xam li nit ñuy dunde ak mettitaayu dundu géeg nit ñi li ñuy daj nit ñi jàppale ko rek mbir yi metti nit ñi topp ko malgré répression yi metti yeeg tëj yeeg ray yi doon am lépp ñu jàppale ko mu naan waaye xoola bi mu yéegee ci nguur gi tu penses qu'il a fait mieux que les autres non il a fait même parce que moom moo gën a yaakaar ndax ñële moom xamoon nañ nii lañ na ñun ñi placé ci moom confiance ah mu ne ma xoolal ñun africains yi mu ne ma je pense que nous a une malédiction <laughs> góor gi nan la ma ko wax je pense que a une malédiction képp ku ñu ciy torturer ba nga yërëm ko ba kii ñun ñi teg ko bu fi nekkee mais danga naan xanaa kii du nit ki ñu xamoon loolu nag benn affaire kese la mooy seetal ma ñooñu ñëpp kenn amu ci yaru diine wallahi alladhi la ilaha illa huwa kenn amu ci amul kenn ci ñoom ko l'islam yàlla amul ñoom ñëpp <coughs> ay communiste ay socialiste ak ay nee nañ ay nangam fii lañ nekk ta ay Europe lii lañ jàngi ah bu ñu ko jàngewul ñoom kese lañ gëm te kat Europe parce que Europe institution yi dañoo dëgër c'est pas que yaay président da ngay ñëw salfaañe yëpp comme suñu réewu potentat yee ñu yor réew yi nga xam da ñëw président bi daal bitam la yor di dóori décret yu ko neex ku deful lu ko neexul mu rajal ay waay jëlee <laughs> loolu laa la yoon ñun ay mona nag lañ xam ne du du français ko paas de ñun la ñu mas a maam tay nguur di am buur noonu lañ jàppe woon mbiri kenn daal mooy décider le sort de tout le ñemewu la wax yow nga dundoon metti ci yooyee gaa yi yërëm la teg la fi nga ñëw gine yées la ñi yow la nga ñeme woon jamono yi eh, eh, këla doon tëj yow kala doon sonal nga ñeme koo wax yow bi nga fi nekkee nga ne kenn du ko wax loolu du régression te ñu ne la même personne bi la comme que gars yi ngi ay vaar ma vaar sax yooyu vaar yàgg na quoi vaar moom yàlla nee nañu dinañu vaar bu yàgg ndax képp ku jëf fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara waaw ku fi def lu baax lu ndaw lu baax diñ ko gis waaye ku def lu ndaw lu bon diñ ko gis waaw te boobu nag mooy vaar bu ngand bi nag waaw boobu moom ala ru'usil ibad borom bi weer la devant tout le monde yawmal qiyam nga xool nga xool sa faux sëriñ yi nga xam ne gëmoo leen sax sa faux sëriñ yi nga xam ne ñoom ngay dem ñu naan dañ lay barkeel ak kii nga leen di defal mbir ñu lay tagg ak yooyu lu yées loo def ñu daal di ne dañ koy bénir nga xam ne nawloo woon tey ak ñoom rek sax waaw nawloon teewul ak ñoom waaw ñoom ni ñu ko soxlaa moom soxlaawu leen noonu te moom xam na loolu moo tax du ñu ko ñaan lu mu lu mu leen defal loolu lu ànd ak bakkana waaw léegi nga gis ñooñu nga ne mais xanaa kii nit ku noonu nit ki ñu doon sonal yaa dix ans yaa quinze ans ndeke wallahi moom la moom la lu tax parce que ñoom laat mooy yonent bi saat saam wax ne waa ji fii ci xadiis bi muy wax fii nii mooy bi mu naan wax xadiisan ak xadiis wa uhaddithukum xadiisan fahfazuhu fahfazuhu mooy nit la koo xamante ne nii laa yattaqi fiihi rabba la ko borom bi jox pouvoir la alal la loolu du ci ragal yàlla seetu ci yàlla waaw li Seydina Umar ibn al-Khattab doon def ak képp ku bu baax wéet Seydina Anas ne maa ngi ko maa ngi ko bett Seydina ci benn mu nekk ci benn foo xam ne moom kese mu dégg ko mu naan la tattaqiyanna rabbuk aw la yu'azzibannaka Allah waaw ya ya ya bunayya waaw yow doomu Khattab ji wallahi da nga ragal yàlla te moo ne woon amirul mu'minin la la tattaqiyanna allah aw la yu'adhibannaka allah wat naa ci yàlla ne di nga ragal yàlla yow doo ndoomus xattaab gi wala yàlla dina la mbugal waaw ñun nga yaakaar ne suñu njiit yi parce que loolu darul seen affaire waaw mooy wax ñu nekk ay laykaar lañ suñu nu ñuy doxale yàlla new ci suñu yoon new ci waaw seen diine yëpp ci sori ngaa mbubbag dem cérémonie yi nga xam ne benn amu ci njariñ la liñ lay religieux lañ te duñu dara lu dul de religieux ko de noo kese la amul dara bu fa yàlla sab bëgg dara ci li muy feeñe rek nga gis ne lii yàlla lépp la jéppi daxasoo bi góor ñeek jigéen ñi alalu nit ñi ñuy dilapider di yàq alalu réew mi ci ay yoo xamante ni laa yusminu wala yughni min juwa defal ko famille diw wala ñox ñoom ñoo sant diw ñoo ñoo ñoo ñoo yor kii nangam léegi ara ñeneen loolu maanute la wallahi laysa bi adli hada waaw kon ñii <coughs> bu nee ne dañ laa wala zulima abdun mazlima sabara alayha illa zaadaha allahu izza bu lay gaa yi tooñee ak tooñ nga muñ te yàlla tax loolu yàlla suñu muur yi nag xam nga jànguñu xamuñu diine ñoru leen wax nañ la dañoo yabaate suñu nit yi politiciens yi ñu am <coughs> en tout cas ñi ci ëpp ñi ci jot a am alxuraan tuuti ñu bari ci ñoom dañ koy fowe ngir seen intérêt politique wala iyaazu billah ñenn ñi xamuñu ci dara bu campagne bi yegee ñu waxal leen quelque kii ñu dem ab oustaz bu leen ko jàngal bindal leen ko en français xaw ma ñu ñëw di damm yàq kooku vraiment kooku mooy yabaate waaye bu xamoon ne allahumma li borom bi ne qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadikal xayr innaka na ngeen leer ne <laughs> joxoon app la joxal bam la joxul wa amul dara lu dul bi bi bi bi ajalin bi ajalin musamma lu dul ne borom bi tegal na ko mu ajal dëgal boo xam ne bu mu tudd la waaw kon qulillahum yonent way saa saam ne waxal jaam yi waxal waxal yow tey ñaan sa borom Seydina Muhammad waaye na ko jaam yi di wax saleen ko allahumma du lu ñuy wax kese ngeen gëm ko ku gëm lii ku nekk loo ko jox dina ko téye waaye ku ko gëmul jox ko moo la gën a neex làmmiñ bu bëggee gin laa mën a lewatali bët bu bëggee ci yéen waaye bés bu ngeen ko joxee mu summi yéeréeb gentillesse bi yor yéeréeb Firawna bu mag bi wal iyaadu billah waaw mu ne qulillahum waxal ne allahumma ee eh, suñu borom maalikal mulki yow mi nga xam ne yaay boroom nguur tuutil mulka man tasha yow de yaay jox nguur ku la soob waaw kon ku fi yor nguur rek yàlla la neex waaye dégg du dégginu yenn wolof yu bari niñ ko dégge woon surtout payeeg maire <laughs> koy voteel man moom ku fi yàlla teg kese te yow yàlla kim fi teg ci yéen ñii la ko jaarale nga naan la <laughs> non mais yooyu yooyu vraiment vraiment ça ça ça ça ça c'est c'est grave <laughs> président bu fi xas a nekk man bu vote jotee moom laay voteel ndax moom la fi yàlla teg mais dama lay laaj <coughs> yow meer wala yow paa <coughs> bu dee su saw fan gudd na am nay jamono new fi woon de nan la def bañ na fi moom mais ñun ñoo ko ko def borom bee ko fi teg la mais ci xolu jaam yi lay def gars yi bëgg ko sànnil ko seeni carte bu dee réew la moo xam ne ay carte lañ fay sànni <laughs> waaw dañ bëgg xolu jaam yi def ci def ci xolu waajoojee <laughs> waaw bu ko defee nit ñëpp moom kese la ñuy gis ci kaw noonu borom bi teg ko bi kon allahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha yaay joxe nguur ku la waaye wa tanzi'u yaay rocc di xicc al mulka nguur mi man tasha ko ku la lii nag moo metti ñu bari ci ñu yor nguur ñoom tuutil mulka man tasha dañ cee jaar jamonoy offori jamono yi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon caare caayey bayre gi ndax nit ñi dañoo placé woon confiance ci ñoom ñu diggoon leen ko tamit wan leen ne buñ ñëwee dinañ leen fompal seeni rongoñ bal dinañ leen indil loo xamante ne nii teraanga ngeen di dunde yéen teraanga kese ngeen di xam ndool ñàkk dina jeex di génn di mi ndax ñàkk ak di dem ci mbëkk meeg di rey seen bopp ci ndox mi bar wala bar sax dina jeex lu ne nga ma nangam dina jeex lu ne mu dig leen ko waaw waxi politicien oo xam nga ne moom mooy wax yoo xamante ne tekkiwut dara en tout cas ñun ni ñu xamee politicien ci suñu réew yi waaw waaw ñoo waxoon mooy loolu rek defal leen micro yoo xam ne da ngeen di ŋaaxeeb wax ji di jar waaw waaw mooy yooyu wax yoo xamante ne tekkiwut tos waaw léegi nag ah te gars yi comme que dañoo désespéré wu nit ku désespéré wu nit ku mel noonu ba pare ni wane ne dëggu na ba pare ñu gis jaar-jaaram ni mu sonne kooku kay nit ñi am ci woon confiance nit ñi am nañ droit am ci confiance ku mel noonu waaye moom bu ñëwee ba trahir leen ci moom ci moom kooku moo yées kooku moo yées sauf que bi ko yàlla lay jox tuutil mulka bi mu koy bi mu koy am borom bi ubbi xolu nit ñi def ko def ci def ci def ko ci nit ñi sànnil ko ay xob voter ko mu dem ba ci biir di génne <coughs> tànk bukki nit ñi commencé koo jéppi lépp lu mu def nit ñi jéppi ko mu xam ko nag gis keneen ku moom yàlla defal ko nam ko defaloon moom mooy ubbi xolu nit ñi def ko ci mu ne lool doo am waaw yow <laughs> yow yaay doo loolu yàllaay dogal ah lu tax ngeen di bëgg néew lu tax néew ni waa waa waa réew mi ñépp génn alors que man fu ma jaar damay yónnee <laughs> ay convois sinon wala samay militant mobiliser lu bari te moom soxlawul mobiliser il suffit gars yi dégg ne jaar na kese te amul benn organisation bu kii gars yi moment mooy nit volontairement ah la génne quoi <coughs> naturellement la ñëpp di génne alors que yow il faut lu nekk nga dugg ci ngir mën a am ñu tuuti waaw ah. <laughs> su góor nga waxoon <laughs> élection góor gi waat <laughs> bu demee Louga <laughs> mu ne <laughs> léegi naa le Sénégal dafa neex Abdou Diouf jaar na ah, man du ma ñi nga xamante ne nii bala ñoo ñëw dañuy yóbbu ay convoi ñu xaar leen fa jiitu leen fa ça c'est du cinéma et moi je ne fais pas du cinéma am na ñu ñëw ne ñu ne un mbir man nag bokkuma ak ñi nga xam ne bala ñoo ñëw fenn dañuy de yépp duy ay oto ay kaar ba fees ñu dem jiitu leen foofu mu ne lii loolu moom cinéma la te man wadd nekkuma ci cinéma <laughs> man campagne ay da <laughs> waaw mooy yow nit nga dem ba yàlla mi la doxoon namm <coughs> foqar ci mbir yi sa loxo jox ko keneen nga ne lam defaloon lam ma de lam defaloon lu tax mu koy defal diw loolu la de moo tax waa jooju décision bu mu jël day gën a <laughs> décision bu mu jël jàpp ne moo koy gën a téye xamul ne mooy li wolof njaay di wax naan ku ku ku xawee koo ci garab du xeeb dara lépp lu mu romb ci lay tàngaar <laughs> wallahi seetal ci àddina bi histoire àddina ba mu jeex chute chute waddu nguur ku ne waddu nguur gaa yi nga xam ne jàppoon nañ ne nguur gi seen affaire bopp la te dañ leen koo jox ci teraanga wala loolu fukkar ci ko gaa yi kontaan parce que kañ ko foqar ci waa ji daa newoon ku yées mu nekk fi defe lu gën a bon la waajalee woon gaa yi jéppi ko mu war a wadd nag ba pare di di di di siisu ne du bàyyi bépp décision bu mu jël bépp acte bu mu posé du def lu dul gine xawwee koom di gine ñàng waaw kuy xawwee ci garab du xeeb dara branche bu mu romb dina ci kalangaatu dina ci jéem teg loxoom ngir téye waaw ngir gën faa yàgg ngir gën a des ci garab gi waaye xamul ne yow bu dee da garab gi ca kaw fu fa nga jógee branche yu ndaw yi xob yi ñoo lay téye ngay jàppe xob <laughs> te bu bu cëppeelu woon ndànk doonu woon cëppeelu sax dañ naan ko jaaral tegal ko échelle mu wàcc kooku lañu doon applaudir gaa yi di ko nga xam ne dañ koy naw dafay jóge mais ñépp ñépp di ko naw waaw fu mu romb ñu naan ko monsieur le président lu la nangam ak nangam di ko laaj avion di ko nangam waaye di fi jóge ñépp di la saaga <laughs> nga àgg moo xam ne da ngay jur en ci xaw nit ñi comme quoi yooyu jar na foofu réew moo xam ne jàmm lañ amoon nga indi fa ay ay ay ay wuute ay dissension te kenn waralu ko dul yow waaw. lu dul yow ngir lan ngir garder sa poste ngir garder lii nga xamante ne nii loolu ba yàlla la ko jox lii yàlla la ko jox nga ne maa bañ jógoo ma waaw moo koy xawee ko ci garaba yam acte bu mu posé rek ak mbettam lom bi gën a garaaw wal iyaadu billaah ak képp ku ko ci jàppale waaw képp ku ko ci jàppale te wax naa la tripartite boobu ñooy ànd mais ñu ci am jom bariwul <coughs> mukk kenn amu ci jom gis nga bu kenn bu fa jóge woon keneen ñëwaat si nga gis gaa yi doon ànd ak kële di ko jàppale di ko ñaax di ko puus mais ñoom ñoo mën a ñëwaat ci kii mel ni mburuug soow bu waa ji amul fulla mooy boobu fulla bu amee fulla moom dina leen tege nee dina leen déglu mais du bàyyi xel li muy wax parce que kilifa lañ du ñëw sànni leen noonu ndax da ngay xam siyaasa tamit waaw yonent bay sa sam lépp la ñu jàngal am na ñenn ñi déglu leen rek waaw déglu leen déglu leen waaye nag liñ lay wax euh, euh, bu mu traversé sa nopp yi déglu leen kese waaw comme façon naafiq <coughs> loolu mooy képp ku mel noonu waaw wa minhum man yaqulu wa minhum am na ci ñoom naafiq yi di wax nan naan <coughs> alladina yuuzuuna nabiyya wa yaquluuna huwa udhun naan ah di lor yonent way sa santaan bon nu nopp la suñu borom ne waaw nopp la dina déglu de waaye udhunu xayrin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladina amanu minkum waaye wal ladina yuuzuuna rasulallah lahum azabun alim naan benn nopp nga nga ne waaw benn nopp mooy déglu leen mais udunu xayrin yow deel sa nopp bi deel déglu mais deel jàpp lu dul yiw waaw te bu boobaa bi nga xam ñi nga xamante ni seen intérêt leen fi indi même bu dee ne nee nañ ñooy xalifa général bi nga xam loolu dañ leer addina bi léegi borom bi de façon yàgg naa leer dañ doon dox dox lu kese <laughs> dañ doon dof dof lu kese béewul bés seconde bu yàlla y jaarale lu dul dina ci wane luy wane ne ñun ci caaxaan ku nekk ci caaxaan xam nga ku nekk ci dëgg xam nga ku nekk ci caaxaan xam nga ku nangu nag caaxaan ji parce que ah sa maam maamam la doon topp sa baay doon topp baayam man manuma lu du topp ko sa affaire la sa affaire la après mu réeral la sa affaire la fala talumanna illa nafsak boo lëgee bul bul bul yedd ku sa bopp waaw moo tax ñu mel noonu borom bi xéewal la yàlla def moo tax borom bi du xewal dara ci hasard <coughs> déedéet <coughs> nit ñi nag dañuy bëgg benn mbir yàlla bëgg mbir te xamuñ ne li yàlla bëgg kese am yabna adam turidu wa ana uridu wala yakunu illa ma yurid fa in ata'ani ala ma urid arja'al laka ma turid wa in lam tuta'ni ala ma urid lam taj'al laka ma turid wala yakunu illa ma urid aw kama qaalu loolu suufi ñoo koy wax ak amirul ulama yi naan dafa mel ni borom bi lisaan boobu lay wax ak ñun yow doomu aadama bi xamal ne dangay ngay namm man sa boroom di namm wala man sa boroom damay namm yow ngay namm boo ma toppee ci li ma namm man sa boroom dinaa la defal li nga namm waaye boo ma bañalee li ma namm du la defal li nga namm te am du nekk te am lu li ma namm man boroom bi kon kay ngaa topp kooku waaye wa ma tashaa'una illa an yasha allah way rabbul alamin waaw mooy la aaya boobu rek la la la ñuy waxele waaw moo tax bul euh, la <laughs> neex yàlla rabbul alamin mooy borom bindee fi wa yamkuruna wa yamkurullah <laughs> nit ñi dañuy teg seeni pexe borom bi moom nekku fi di tegalantey pexe dogal na li muy dogal ba pare waaw dogal na li muy dogal nit ñi nag seen programme ñoom dañoo yàkkamti <laughs> waaw te al ajalatu min ash-shaytaan yàkkamti ci shaytaane la bokk boroom bi ma ne du yaawal mbir ndax ñiw moo yàkkamti waaw amul dara lu dul ne boroom bi da koo natt waaw da koo natt te bu waxtoom jotul kenn mënu koo fexe mu wàcc manu la nekk wa kullu shay'in 'indahu bi miqdaar waaw bépp mbir bépp mbir fa moom bi tabaaraka wa taala bi miqdaar ci li mu natt la kenn mënu ci dara waaw bu xewagul eh, moo vie xewagul <coughs> waaw <coughs> kon tanzi'ul mulka mimman tasha loolee loolu bu ko gaa yi gëmul bu ko gaa gëmul dinañ bàyyi yenn yi nga xamante ne duñu ñaawoo ci ci yow mel noonu waaw wallahi wa tu'izzu man yow de borom bi yaay màggal kula la soob nga fal ko nga jox koy bayre jox ko xam-xam jox ko alal bu mu yëkkati walla wala jaa daraja du ko nit ñëy toppe wala di ko nawe waaye wa tuzillu man tasha yaay wàcc ku la soob ku mu soob nga daal di koy dégradé kon nag bi yadikal xayr sa loxo dong la lépp yiw nekk innaka ala kulli shay'in qadir dëgg-dëgg yow ci lépp nga am kàttan lii bu ko képp kenn ci ñun xamoon kooku doo ko dénk réew wala dénk ko mbaar mu koy mu koy luubal waaye nag waxoon naa la nag attention gis nga lépp loo xam ne lañu ñu mën a wa ñàññe ñi ñu jiite rek daa fekk ci suñu image ñu bari ci ñun lañ mel waaw inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim borom bi de nee na du soppi du soppi ma bi qawmin la ne fa ay nit ah la ne fa ay nit hatta lu dut ñoom ñoo yughayyiruñu daal di soppi ma bi anfusihim la ne ca ñoom Allahu akbar waaw kon <coughs> gaa soppeeku gi fu nekk la war a jóge bu dee foo dem ci société bi niñ ko fi yàggee wax xawana lañ yaquluuna wala yu'tamanuun wa yashhaduuna wala yustashhaduun <laughs> ay xawana lañ koo ci jox dara mu trahir la léegi nan ngeen bëgg am président boo xam ne du leen trahir bu dee lool ngeen ko jàppe nan laay amee bu soo boo xam ne bisaab laa ci def jël éponge dugal ci génne éponge bi weñ mu génne bisaab may jaaxle warumaa jaaxle warumaa jaaxle waaw warumaa jaaxle waaye loolu da du excuse pour njiit bi mën a ah comme que gaa yi xawana lañ damaa war a nekk xawana ma de yépp <laughs> voilà lool c'est juste pour dire que wallahi war nañoo defaraat suñu bopp te nag duñ ko defare ci laykaar banu laykaar seen façon téere yu bon yi di wax ci wàllu politique ñu jàpp ne ay dara lañu ci la ñuy basé wu di di di di jiitam réew façon téere Machiavel yu yées yi nga xamante ne nii mooy innamaa yées gars yi di jaay ne voilà moom boo ko ku war a jiite wala lool fexeel xam ko loolu lépp ay caaxaan la waaw kooku ak tàccoor bu mag a la woon waaw waaw Machiavel Machiavel kàccoor la la mu jàngale kàccoorte la waaw <laughs> képp ko mas a jëfe gis nga fam la yóbbu waaw fam la yóbbu moom nekk na loo xam ne laa yuhmadu uqba ku nite kese du gërëm la nga xam ne mooy mujj ko kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu ah wala zulima abdun mazlima fa sabara alayha illa zaadaha allahu izza duñu tooñ kenn ak mu mun ko tax lu dul ne borom bi da koy yokk waaw boo melee noonu en tant que njiit en tant que monsieur le préfet en tant que monsieur le ministre de l'intérieur waaw gaa yi mën nañu laa def lu dul noonu wala waxul nga muñu gaa yi day borom bi da lay yokk waaye yow mi nga xamante ni ay ay xarit ngeen ñenn ñi tooñ seen ñenn ñi boo muñee te yàlla tax borom bi da lay yëkkati ci seen biir ay ay ay ay frère ngeen waaw.